<clears throat> farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil baabil awwal fil xalq ya'muruhu bitarki thumma in amil amaarahu bi'ajalin likay yuxil fa in abaa amara birriyaa'i fa in najaa min dhaaka bil ixfaa'i amaarahu bil'ujbi thumma hakadha hatta yuxilla sa'ya raa'il ma'khadha kon sëriñ bi nag ginnaaw bi mu ñu waxee kon nga gis nga Iblis amul benn dara soxlaalu ko ci kaw suuf amul dara loolu la waxoon borom bi. bañ koy dàq aljana lan la wax ca piir yàlla ya dane ma ne borom bi man ne ko xaar ma fa andir nii xaare ma yéexa ma ilaa yawmi yub'athun ba bés bi ñuy bi ngay dekkal jaam yépp mu ne ko yow bokk nga ci ñuy xaare ilaa yawmil waqtil ma'lum waxu ko nag ban délai joxu ko mu leer waaye leer na ko ne moom dina fi yàgg ndax boroom bee ko garantie la moo tax déppi bopp ci la ne woon man dinaa leen sànk waaw lii nga yëkkati ci man ay doomam moom da ci na waaye dinaa leen sànk ñu ñépp illaa ibadaka minhumul mukhlasin ba mu des sa jaam yi ci ñoom ñi nga xam ne ñoo sellal te manal ma leen dara te même ñooñ dinaa leen fexeel waaw moom du tàyyi ah. moo tax fekk na yonent bi alayhi salaam di julli mu taxaw ci kanamam yor benn kii benn flambeau benn jum di ko tiimale te pourtant xam na ne mënu koo yàqal mais mais malgré loolu Iblis a jiim day jéem par force moo tax amul kenn koo xam ne dañ naan moom moom Iblis du jéem ci moom dara malgré ne xoolal sëriñ bi sëriñ bi doon wax ay yasa minni llahu inda jiwali iblisa id naadaytuhu bi yaawali yasa daal dinay sooyloo désespéré woo na ah ci man inda jeewali fa jeewali iblisa iblis ci boppam borom bi désespéré na ko ci samay mbir bés ba nga xam ne jamono ja nga xam ne fa ma ko doon woowe foofu la ca jeewal yi naan ko yaa wal di ko ñaan ngir mu musal ma ci iblis borom bi nangu sama ñaan man Bamba radiyallahu taala anhu désespéré loo ko ci ay mbiram mais iblis malgré ça iblis a xam ne désespéré wu mais du ñàkk di jéem a essayer su moom borom bee koy xamal ne ñii moo tax borom bi ci boppam moo ne ko woon inna ibadi laysa laka alayhim sultaan sama jaam yi waaw waxul nag jaamu ñi mu bind déedéet mooy ñi nga xam ne ñoo nangu seen boroom nekk seen boroom ñu nangu nekk ay jaam ñi nga xam ne ñoo ci sellal lépp ngir seen boroom nga xam ne ñoom takkuñ ci kenn takkuñ ci lenn ci yàlla kese lañ takk waaw seen lépp boroom bi la mu ne ko ñooñu sa laka alayhim sultaan amoo ci ñoom benn pouvoir amoo ci ñoom benn kàttan amoo ci ñoom benn lay manoo manoo ci ñoom dara Iblis xamul lool bi waxu ko waaw te woo ci boppam nee woon na ba mu des sa jaam yi ñu yi ñu sellal te pourtant yonent bi saa saam dina ju moo doon julli mu ñëw yorub flambeau di ko yàqal yonent bi saa saam daf koo xoj waaw moo tax saxaaba yi keroog da leen doon jiite da leen doon jiite ñu gis ko mu avancé tàllal loxo bi après lañ ko laaj mu ne Iblis moo ñëw taxaw sama kanam seytaane yorub flambeau di ma ko kii ma xoj ko. ba ni nga xam ne ci laay yége seddaayu làmmeñam wi ci sama loxo bi waaye ma xalaat la Seydina Souleymane alayhi salaatu wa salaam waxoon ñaanoon ko boroomam mu joxoon ko mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di waaw ñaanoon boroomam mu defal ko nguur goo xam ne yellul keneen ci ñëw ci gannaawam di ko am yonent ma saa saa ne lool laa xalaat fàttali moo tax ma bàyyi ko mu dem siinoo fii laa ko doon yeew gone Medina yi di fowe di fowe Iblis. allahu akbar <laughs> kooku bawul kenn day xam ne moom de façon fii moom manu fay am dara mais day jéem pa lu tax muy def lool parce que daa gëmul yàlla jàpp na ne malgré yàlla lii da wax quand yow borom bi ko bind defal ko lépp ne ko su sujootal mu bañ yaakaar nga ne bu ko nee kii moom musal naa muccal naa ko ci yow loolu tax na Iblis arrêté du arrêté <laughs> waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu le waaye nag mooy euh, euh, bu boobaa Iblis day nekk waajoo xam ne boroomu bantu bale bu buy attaquer montagne ku ku yàlla ñoŋal ci iblis iblis di la attaquer moo boroomu bant bale wala boroomu gis nga wëñ yooyu di nekk ci saaku ceeb bi bu ñu leen tekkee benn la ci yoon dem ne day attaquer montagne bi ngir toj ko ak ak buum googu xam nga ne waa jooju moom coono gi mu ciy am kese mën na koo escanter te du te te mais montagne bi sax du yëg ne sawaay ngi essayer <laughs> moo tax ay minnillahu inda jeewali iblisa id kon nag mu ne nag gis nga waa ji di moom iblis amul benn soxal soxla siwal muhaaraba lu dul xarit yow jaam bi jaam bi nangoo tegu ci ci ci diini sinon moom waa ji nga xam ne même nee na jullit la mais yoonam newu ci bul faale la yoonam newu ci sawaay li yàlla xaraamal ak yooyu yoonam newu ci xam na ko ñàkk na koo xam da koy def fekk mu ngi ànd ak bakkanam kooku moom moom kooku di taalibe iblis kooku iblis moom fii mu ne kay lenn rek ko dese mooy fexe waa ji nekk yéeféer bawaa xan yéeféer bu leer may mais instant bii moom sawaay moom bu dee bàkkaar yi kabaa'ir yi moom moom noppal noppal na iblis léegi nag iblis day ñëw rek ngir finir le boulot ndax ba mu ko miinalee bakkanam la ko bàyyeeg bakkanam waaw xam na ne bakkan la borom burda bi doon al imaam al busayri radiyallahu taala wa ardaa <laughs> an nafsu kat tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi rada'i wa in taftimhu yanfatimu waaw gis nga bakkan kat tifli moom gone see in tuhmilhu gis nga boo ko fi eh, bàyyee noonu bàyyi ko hein eh, muy nàmp rek xale bi bàyyi ko noonu rek te pare woo ngir ne ko hee mon fils ma fille doy na waaw mooy nàmp di dem rek manul na ne nga fexe feral ko gis nga boo ko deful wallahi xale bi mën naa am quatre di nàmp waaw <laughs> mais danga koy feral di ko tëral fereen léeg-léeg nga bañati koo jox ween ak biberon yooyu dina metti dina yuuxu lu nekk dina ko def waaye yow yaay xam ne lii moo gën ci moom doo ko topp bakkan nag comme xale yem gis nga bés boo lu mu bëgg nii bés boo ko ñamalee bu ko xasee ñam jeex na waaw jeex na moo tax iblis day fexe yow na bakkan bi jote xasa xam bàkkaar bi ndax xam na ne bu ko xamee moom iblis ne watu fi si di di actionné di def dara moom li mu bëgg rek fi muy ñëwee mooy fexe ba sa bakkan na xam bàkkaar bii borom bi di ko tere il suffit mu mos ko moom ci boppam moo koy réclamer léegi gaa gaay yeg ko wanoon sax bu ñu yéexee dem moo leen di mobiliser léegi waliyaadu billah xam nga ne ko iblis moom mu nga ci ñeneen ngir yàqal leen léegi kay bu dee waajo yoo xam ne jullit la moom léegi day bàyyi da koy jaare ci yeneen ngir man koo nag màbb benn yoon mu nekk yéeféer génn ci l'islam complètement kooku moom la gën a soxla kon nag mu ne ya'muru xoolal fi muy jaar ak moom iblis ak jaam bi ya'muruhu bit tarki da koy digal li ko yàlla sant ne ko defal Iblis da koy digal na ko non bu ko def ah non sa waay lii am nga choix quoi oh. sa waay julli julli julli julli julli mooy lan. sa waay da ngaa am yooy def xam nga temps yooyu sax bu dee waaj yu dund léegi temps yooyu ñoom amoon nañu jot quoi mais yow sa liggéey bi sa yii nga war a dox sa yii da ngaa mën a nekk cinq julli te waay yow juróomi julli bés bu ne mais sa waay il faut pas exagérer non faut pas déconner quoi ah au final sax ko mais. mais yow boo bàyyee julli amul problème ah tem nag bu dee waala yu géem a xam di diine tuuti mu ne mu utal ko ay lay ci fuqaha yi naan ko walla nee nañ waajoo xamante ne nii moom jàpp na ne julli farata la ci moom waaye moo ak càggamtee ma tax defu ko bon mu ngi ci bàkkaar bu rëy rëy rëy waaye du yéefe léegi nag moom mu ne ko waay doo yéefar ah aywa man nga ko kii ah ah saa yi ba pare di ko utal yeneen lay yu koy dëgëral ne man ngaa bañ a julli heure gi wala yu mel noonu ba noonu lay def bàyyi lépp moo tax ya'muruhu fi mi mooy par ndànk-ndànk la par étape ya'muruhu day digal jaam bi moom iblis bi tarki na ko bul def li la yàlla digal summa in amil bu dee ne cam si jaam bi daal di mooy iblis bañ daal di jëf-jëf ja nga xam ne moom la yàlla digle mooy iblis mi ne ko bu ko def Iblis xam ne ah sa waay kon def nga li ma ne woon bu ko def te yàlla digal la ko du ko waxe noonu nag <laughs> déedéet de amarahu Iblis ñëw daal di koy digal bi ajali bu ñëwee ba koy def nag bu ñëwee tàmbali jëf ji jim na ko woon bul julli sa fexe moom ba jàppi ba julli quoi ah lal bu nooy bii seddaay bii sa desal ci mbànj mi sawaay waay bañ jóg fudd sant yàlla tudd turu borom bi tabaaraka wa taala dem jàppi Iblis day mer. mu dem jàppi ñëw commencé di julli Iblis ne xaas agsi yóbbu ne xinzab ne ko dawal liggéey liggéey bi aywa moo tax lan na koy liggéey amarahu comme nee na ko bul def mu def amarahu bi yi da koy digal nag mu gaaw ay gaawal waaye sa julli ji après dangaa war a liggéey sa waay ci biir julli ji la koy wax lool mais gaawal sa waay fàttali ko ay mbir yu mu waroon a def ba li na pare li yonent ma lay saa saam doon du xam sax ñaata la julli ma man ma xam sax lan la tari waaw lan moo tax mu koy digal lii nii mu li kay yax li kay yuxil hein ngir mu am lu mu fell ci jaamu yàlla ja nga xam ne nee woon na ko ci njaalbeen bu ko def sawaay yi dëgër bopp selon Iblis ne da koy def <laughs> Iblis eh, Iblis waa li fexe ngir fell ci jëf ja muy def yée buy présenter jëf ja kay moom bu mu baax na na ci dugal loo xam ne day tax yàlla du ko nangu waaw kay comme que nee naa ko bul def muy def kon nag foofu laay mujjéeg moom <laughs> li kay yu xil ngir mu fell jëf ja ba li nga xam ne nam mate woon borom bi soxlaawoo ko noonu du ko présenté noonu de lu bon tey muraqqa loo xam ne daanaka bu doon yéere la dañ koo dabb daaxe fu nekk xottee na fa xotteeku na fa ñu koy jéem a ñawaat yenn yi sax kenn du ko ñawaat yi la bëgg mu présenter boroomam ak bëri ay turoo ki bënd fu ne te dañ koo waxoon mu présente yére bu bees tàq bu moo xam ne da koy paase mu leer naññ Iblis fexe ba def ci ay bënn bënn ngir loolu mooy jaamu yàlla joo jëlee ne ko gaawal waaye nu mu gën a daam yooyu def kon nag bii di ñëw ñàggale wallahu ta'ala a'lam wa wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa